wal iyaazu billah <laughs> aw kama qalat radiyallahu anha léegi mu ne eh, ke waa kenn nag ci xamaam bi ne e eh, Sa'id ibn al mooy boroom xam-xam bi hatta foofu gaa dañuy xam ne boroom xam-xam bi ñi au minimum am nañu fay bàyyi xel ne ah boroom xam-xam biw kat nee na <laughs> waaye léegi <laughs> eh, yakrahu hadha de lii mooy di di dindi karaw yi nii ta rendeeguñ tabaski loolu da koo bañ de aw yanha anu wala boog da koy tere ñaar yi daal am na lum ciy def léegi nag kii ne way amrum nu muslimum na amaar ne xaaral fa nee na fa laqiitu Sa'id ibn al-Musayyib ma dajeeg Sa'id ibn al-Musayyib moom mii ne woon te xammaam ba fa zakartu la zalika lahu ma tuddal ko lool ne ko ah ñun de karal dañu na nekk ci xamaam bi ñu ne ñu avant ñuy tëbaski ji ñuy ñu ñuy rendi xar yeeg dem yooyu am ñu fay dindi seen karaw yi am ku ne déet Sa'id ibn al-Musayyib day bañ lii de wala da koy tere nee na fa qaala ya ibna axi nee na Sa'id ibn na sama doomu mbokk hada hadithun qad nusiya ne ko gis nga loolu noonu la kooku fàttali ne man maa ko wax ba man du may tere de xam nga lan la ab hadith yonent bi alayhi salaatu wa la boo xam ne ñu bari fàtte nañ ko ba dootuñ ci bàyyeeti xel dañuy bëgg tabaski ren tabaski ba pare di watu walla la euh, ci bi avant le lendemain avant suba walla di waajal dem ci coiffeur yi fees ba del alors que ñu bari ci ñoom dañoo war a ren dañoo war a ren di mu ab xadiis la boo xam ne xam mu sian ah, gars yi dañ ko lu bari dañ koo fàtte watturikata bàyyi nañ koo doxalo waaw mel na ni loolu yoreen saa sara masu koo mu ne ko yow sama doom bu haddathatni ummu salamata zawju nabi sallallahu alayhi wa sallam lii daal wax mu ne ki ma nettali man um moo ma nettali man dong man ummu ummu sa kii man Sa'id ibn Musayyib ummu Salama soxnaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ma nettali man Sa'id ne ma qaalat mu ne qaala rasulullahi mu ne man dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na imaam Muslim ne bi maanaa xadiisi Mu'aaz mu mel ne xadiisu Mu'aaz an Muhammad ibn Amr mooy idaa man kaana lahu zibhun yadbahuhu fa ida ahalla hilaalu dil hijja fala yaxudanna min sha'rihi wala min adfaarihi shay'an hatta yudahi voilà lii la ni képp koo xamante ne am na am xar mu mu war a rendi wala bëy wala nag bu mu bokk ak nit wala ay yooyu saa bu bëggee loolu war koo rendi tabaski bu mu ko def bu weeru dul hijja waaw daal di teroo bu mu laal ci karawam ak ay wewam dara waaw lii la ma yaay Ummu Salama wax ne yonent bay saa saa lu ko jëlaa biir la moo xam ne gaa yi fàtte nañ ko bàyyi nañ ko doxalatuñu ko waaw waaye mooy ma la koy rappeler que loolu nag noonu la demee ki la wax loolu loolu la demee du maa ko tere mais yonent saa san kon lii mooy hadis bi walillahi alhamdu wal minna léegi njàngat yi euh, lu kaaleem ak suñu bunt bi kon mooy yonent bay saa saa moo tere ne ku bëgg rendi bur zul qiyada zul hijja tero juumu laal fala yàqudanna te lool daa bokk ci façon yi nga xam ne day wane ne lii moom ak tere la waaw fala yàqudanna ba pare daal di koy feddal yàqudanna waaw bu mu ngalla waaye bu mu laal ci karawam waaye it ci li nga xamante ne mooy ay eh, eh, waa ji nu mu tudd mooy ci li nga xamante ne mooy euh, euh, ay wéyam dara waaw léegi loolu al imaamu Nawawi mu ne bi muy sharah hadis bi ci al minhaj sharh sahih Muslim ibn al Hajjaj mu ne waxtalafa al ulamaa'u fi man daxalat alayhi alayhi ashru dhul hijja wa araada an yudahhi alhamdulillah mu ne boroom xam-xam yi de rahmatullah alayhim daal dinañuy wute ci waa ji nga xamante ne nii Zul Hijja dafa teru waaw dafa dugg ba pare nag mu bëgg tabaski mu bëgg rendi waaw kooku est am na droit daal di laal ci karawam wala ay weyam dara mooy bu ko defee lu ko ciy fekk wala boog mooy lan la loolu mooy farata la mu ba loolu wala lan mu ne fa qaala Sa'id ibn al-Musayyib mu ne Seydina Sa'id ibn al-Musayyib mi ngi sànq te moo nettali xadiis bi ah bi nga xamante ne nii moom moom mu ne eh, wa Rabi'a ak Rabi'a ibn Abi Abdirrahman ar-Ra'y sëriñu imaam Maalik ak imaam Ahmad wa Ishaaq ak imaam Ishaaq wa Daawud ak imaam Daawud ah Ishaaq ibn Raahawayh Daawud ibn Ali az-Zaahiri ne woon taalibe Ishaaq tamit rahmatullah wa ba'd ashaabi Shaafi'i ak lenn ci ashaabu Shaafi'i waa Shaafi'i yi ñoom lan la ñu dañ ne yaxrum ñoom moom dañoo demee li aar yi wax ne lool dafa xaraama ah. alayhi ci kooku amul tabaski wala fës nee na ne yéene même bu bi weer wi tëru amagulum tabaski mais yéene na ni dina ko ut ci biir balaa tabaski jee jot même bu dee te suba nga koy uti sax loolu kooku daa xaraam ci moom comme li ahadis wax. muy laal axda shay'in muy laal dara ci karawam wa azfarihi ak li nga xamante ne mooy ay weer loolu xaram ci moom waaw xatta dara xatta yudahiya fi waqtil udhiya ba ni nga xam ne noonu lay rendeem tabaskem heure bi nga xam ne lay rendi tabaskem kon wax bu njëkk baa woow waaw Sa'id al-Musayyib Rabi'a ibn ibn Abdirrahman al imaamu Ahmad al imaamu Ishaq ak al imaamu Daawud ak lenn sax ci mbokki Shafi'i yi rahmatullah ala al jami' ñu ne daa xaram fekk muy laal dara ci karawam ak ay wewam loxoom tànkam weyoo yépp ci yem nga jàpp ko di ko matt muy dagg wala nga jël coupon wala yooyu yépp ci yem wala di ko liimit di ko xoos ba muy loolu lépp ci yem benn. mu ne wa qaala Shaafi'i ak bu njëkk beneen wax mu ne kanta suñu sëriñ bi nag ak Shaafi'i wa ashaabuhu ak li ëpp parce que wax na lañ ñenn ci ñun moom fële lañ ànd mu ne a ak ashaabu mooy l'écrasante majorité ci Shaafi'i yi rahmatul dañ ne ñoom huwa makruhun karaahata tanzihin wa laysa bi haram waaw ñoom ñu ne dañ koo sib sibeel goo xamante ne mooy si ñu naan sibeel rek wa laysa bi haram mooy du lu haram nit ki bu ko defee kenn du ko ne am nga bàkkaar loolu bàyyi na nag lu gën waaye deful bàkkaar ñoom ñu ne loolu mooy mazhabu Shafi'i imaamu Shafi'i rahimahullah mu ne wa qaala Abu Hanifa kantaal imaam Abu Hanifa an-Nu'man alayhi ne laa yakrah laa kenn sibu ko mooy loolu garaawul bu la nee kenn sibu ko mooy tiibeel fa àggu ci waaw <laughs> waaye mel na ne hadis bi laa ya'khudanna tamam loolu surtout tegaat ci loolu mooy bu àggul ci naan sarata la amaana ci biir gi <laughs> moo cay teg waaye daal al imaamu Abu Hanifa alayhi ridwanullah loolu la wax mu ne wa qaala Maalikun mu ne imaamu Maalik fii riwaaya waaye imaam Maalik dañu jël ci moom ay wax yu wute mu ne moom am na jëli nañ ci moom ci benn wax boo xam dane laa yukrah ko waxu imaam Abu Hanifa bi loolu kenn sibu ko waaw nit ki dagg loxo ay wewam wala karawam wala baar dem bu dee baar ba nag waxoon nañ la est que dagg ko daa lu ci ne waaw loolu waxoon nañ la ko <laughs> waaw dellul ca ganoon eh, wax fitra yi voilà kanta naanu yi naanu yi bu boobaa ci la naanu yi moom nga xam ne permettre nañ la nga wàññi ko boobu ci la de karaw yooyu mooy moustache yooyu moom xanafiye eh, eh, yi ñoo ne booy mooy mën nga ko wat ak zëjj waaw wax completement bon ñeneen ñëpp ne non loolu loolu mooy euh, mooy wàññi bu jéggi day boo xam ne day dañ koy wàññi bu baax loolu la mais waxuñu wat bam ba mu set voilà mooy loolu ci la de doonee man sama naanu yi sama moustache yi xaaral ma kiiwaat ah wala ñi nga xam ne ne karaw gi nekk suufu ah suufu euh, tuñ bi fa muy bokk est ce que ci barbe bi wala déet léegi ñi nga xam ne maye nañ ñu wàññi ko boobaa même ñooñu wala ñu wax ko yow moom yooyu yëpp ci yam moom mu ne lool kenn sibu ko benn riwaay ci imam Malik beneen buñ jële ci moom mu wax ne yukra comme a Shafi'i rahimahullah dañ ko sib kay mu ne wa fii riwaay ñetteel buñ jële ci moom mu wax comme ñi ci kaw mu waaye nag dafa def euh, benn teqantal fi tatawu ki nga xam ne moom euh, euh, mooy xar ni muy rendi mooy euh, euh, kii la quoi ci loo xam ne euh, du farata duunal waajib ba mu des xar bi nga xam ne farata la léegi lan mooy xar bi nga xam ne farata parce que ñoom Imaam Maalik yow waxoon nga ne ñoom dañu ne bokk na ci ñi nga xam ne ñu ne farata kii bokk nu mu tudd reen di tabaski ci ki ko man lool sunna la dañ naan la waaw lii mooy ki nga xamante ni mooy da ko nizaroon wala mu ne boroom bi boo ma mayee nangam <laughs> waaw tabaski jii ñëw boo defee sama lii ma bëgg ma am ko tabaski jii di ñëw dinaa rendim tabaski kooku day mujj war ci moom voilà bu boobaa kooku nag bu dee ki nga xam ne daa nekk farata ci ki nga xamante ne Euh, moom euh, yaxrumu fi tatawwu ki nga xam ne mooy loolu mooy bu euh, da koy def noonu ndax sunna lañ ko jàppe boobu day xaraam ci moom duunal waajib ba mu des nga xam ne moom daa nekk farata bu dee ci farata la mu ne wax tajja daal di nay daal di nay laye man xarama bi hadhihi al ahadith ñi ne dafa xaraam moom hadith yi nekk fii imam Muslim andi leen laa yaxuzanna bu ashra dul hijja jotee voilà laa yamassa min sha'rihi wa basharihi shay'a bu mu laal ak falaa yaxudanna sha'ran wala yaqlimanna zufuran imam muslim indi na ko noonu tamit jëla koy ba léegi ci ay umu salama waaw képp koo xam ne fukk yi dugg nañ mu bëgg a tabaski bu mu laal karawam dara te bu mu lelli webam voilà ak yooyu ak fal yumsikan sha'rihi wa azfarihi na téye boppam ci di laal dara ci karawam wala ci li nga xamante ne mooy ay weram ñoom ñu ne lii moom mooy yi nga xam ne day wane ne lii moom farata la mooy dafa xaram kon bu boobaa ndax tere al am nahyul mutlaq yaqtadi luudi waaw waa jumhur nag li ma fàtte woon sànq boo wa araada bala ñuy yàlla moo koy fàttewaat mooy ida man kaana law fa ida ahal la man araada ci yenn riwaay képp koo xam ne bëgg na ida daxalatil ashr wa arada yu an yudahi ñu ne loolu bu bu fukki duggee kenn ci yéen bëgg rendim tabaski ñu ne loolu day wane kon rendim tabaski du farata parce que bu doon lu nekk farata kenn du ko teg ci namm namm jaam bi boo bëggee waaw bu fukki jógee nga bëgg kon loolu day wane te loolu mooy li gën a euh, loolu moom sunna la mooy am tabaski du farata ba gaay ji ci tasi sëy hmm, nga gis ñoom dañuy tas seen sëy yi parce que seen jëkkër ray rayut mu diyee mi nga xam ne moom la génne fii waaw daal di may toroxal ci saa guy naw lay man moom dem naa saa kër ndey wala saa kër bàyyi xamoo dara <laughs> waaw waaw tas kii sëy indi fii xuloo yàq seenub sëy ci lan loo xam ne du farata ci cosaan wal iyaadu billah al daal baaxul quoi ndax wa araada mu namm bu doon farata la yonent bay saa saam du ne mu namm waaw da du ko ci bëgg-bëggu nit ki rek kon ki bëggul tabaski koog garaawul mooy ki nga xam ne moom fas yéenewul ren di tabaski koog mën naa watu mën naa def yooyu yëpp ah loolu la tamit voilà loolu foo nga xam ko léegi ñii nag dañ ne daa xaram parce que ñu tegtaloo ci yii nii hadis yi nekk fii hmm? léegi al imaamu léegi mu ne wax taj Shafi'i kanta imaamu Shafi'i moom li mu layee ba ne bon dañ koo sikke sa waaxarul ñeneen bi hadis Sayyidatu Aisha bi mu ne kuntu aftilu ala ida hadi rasulillah sallallahu alayhi yuqallidu mu ne maa doon waajal di préparer hadiyu yi nga xam ne yonent bi alayhi salaam ah, moom la doon yóbbu Makka fekk demul aji yónni ko ngir ñu yóbbul ko fa wa yab'athu bihi wala yuharramu alayhi shay'un te dara doonul woon doonul woon tere aaye boppam dara ci li nga xam ne moom la ko borom bi daganal hatta yanhara hadiya ba ni muy rendee ba muy loje hadiyum waaw ñu ne yeneen saa sama ngi ashru ah dul hijra day dugg mu yónnee ay kiiwam ay ay yu ñu ko waajalal eh, ngir yóbbu ko Makka ngir ñu rend ko fa foofee loj fa yenn yi foofule lañ laj leen fa te moom mu ngi fii Medina dara terewul boppam ci yi nga xam ne moom lañ lañ tere par exemple ki armal comme ki armal lañ koy tere leelluwee ay watu ay nangam ak nangam loolu yëpp du ko ci doonu ko woon tere ñoom nag ñoom foofu lañ teg ne kon loolu dara ci newul lool eh. waaw kone waaye ñoom imaam lii ñoom imaam Shafi'i ne lii saarif la waaw lii mooy li wëlbati mbir mi seen yooyu di wax ne daa waaw laa yaxuzanna laa yamassa waaw dëgg la waaye nag lii day wane ne loolu du farata mooy bàyyi googu du du lu xaram parce que yoneen saa salam fii sayyidatu Aisha lii la wax voilà kon loolu lay wax hmm? mu ne lool rawaahul Bukhari wa Muslim mu ne qaala Shafi'i mu ne imaamu Shafi'i nee na al-ba'thu bil hadyi akthar min iradati tadhiya waaw mais yónni hadyu yi jël ay gëléem yoo waajal yónni ko ca Kaaba ga ngir ñoloj ko fa ah bésub tabaski mais loolu moo gën a féete kaw bëgg tadhiya kese bëgg tabaski kooku moom li mu def ëpp na bëgg tabaski fa dalla fa dalla ala annahu la yahrum dhalik kon nag mu wane ne kon loolu xaraamul waaw parce que nee na Sayyidatu Aisha nee na yone saa sam mosoon a yónni yooyu doonul woon tere boppam dara ci li nga xamante ne nii moom la ko borom bi daganal te bokk na li borom bi daganal nit ki ki ajul ki armaalul mais watu man na watu man na yow waaw bon waaye mu ne euh, waxamal waxam waxamala ahadithu nahyi ala karahati tanzih léegi nag tere xadiis yi di tere yu yaay Ummu Salama yi Abdullah imam ko ne loolu day wane na rek dañ koo sib voilà Allahu akbar mu ne qaala ashaabuna imam an-Nawawi moo bon lee sauf que am na yenn ñi dañ ne waaw non attention parce que li ñu tere kii aj kooku ki armal kooku moom la concerné loolu est-ce que ça veut ki nga xam ne comme yeneen saa sam xaal bi mu ne woon yónni ay hadiyu est-ce que ça veut dire que loolu ah yónni ay hadiyu est-ce que loolu ça veut que ah moom jamono jooju dëgg la terewuñu ko li ñu tere kii armal parce que armalul waaye moo ñu xamal leneen de plus que ni loolu mooy ñiy armal mais quant ñi armalul ku ci bëgg tabaski nanga bu laal sa karaw ak sa we dara bu ci laal dara kon mu nekk ñaari mbir yu wute dëgg la bu la Sayyidatu Aisha lee muy wax mooy lan mooy yi ñu xaraamal kii armal mu def ko comme daggwe euh, parfum wu euh, di rëbb sëy di waxtaan waxtaan wu jëm ci sëy ak yooyu ak lelliwe ak yooyu noonu moom kii ak sol yenn yére yi nga xamante ne mooy yére yi gaay bi sol en général ay costume ay yeneen ak leneen ak leneen wala ak ay jamput ak yooyu loolu kenn terew ko waa ji nga xam ne ajiwul mooy kële ki ki armal lañ ko tere waaw loolu yëpp yoneen saa salaam yi ci bàyyi mooy yi nga xamante ne mooy yi ñu xam ne sauf que xamal nañu ne nag kanta même ki ajiwul bu bëggee tabaski na sàmmonteeg lii mooy lan mooy ah bu mu laal ci karawam dara bu bëggee tabaski moo tax ñaar yooyu wutewuñu moo tax euh, wallahu taala man gisuñu ne lii saarif la hadith sayyidatu Aisha bi ke ne loolu dafa wëlbati li nga xam ne mooy tere gi yóbbu ko ci lu ñu sib jëli ko ci lu xaram ñun gisuñu loolu waaw parce que Sayyidatu Aïcha bu waxee loolu loolu ça ne veut pas dire que Yonent bi alayhi salaatu salaam waaw parce que ñe dañ ne euh, waxu imaamu Shafi'i loolu la yenu mooy doonu loon doo ko woon tere mu dagg wewoon ak yooyu léegi bu teree fii kon dañuy xam ne lool mooy dañ koo sib la rek lii day wan dañ koo sib voilà mais sauf que kaddu gi nga xam ne moom la utiliser yaay sayyidatu ummu salama xadiisam yi laa yaxudanna laa yamas ak yooyu wal ilmu indallah day wane ne daal te léegi suñu ne saarifam la moo tax li lenn ci Shafi'i yi wax te imam Sa'id ibn al-Musayyib waxoon ko ta muy waxu Rabi'a comme ni ko imam an-Nawawi waxe imam Ishaq ak noonu al imamu Dawud az-Zahiri lañ gis ne mooy li gën a dëgër ci masala bi mooy képp koo xamante ni daa bëgg tabaski rendim tabaski bu yooyu amee mooy mooy na nekk na nekk koo xamante ne yii na ko moytu na ko bàyyi parce que saa sam daf koo tere moo tax gisoo Seydina Sa'id ibn al-Musayyib mu ne waa ji mu ne Sa'id ibn al-Musayyib bi daf koo tere mu ne bi waa ji waxee lool ci xamaam bi loolu noonu hein mooy la fait mu ne da koy tere gaa yi waa ji ne ah mu ñëw mu ne ko yow sama doom mbokk xam nga lan la mbir la moo xam ne nit ñi dañ koo lool xadiis la bu nit ñi fàtte bàyyi ko mais ummu salama radiyallahu moo ma nettali ne yonent way saa saam na waaw waaw kon loolu insha allah ñun gisuñu comme lii euh, euh, nga xam ne moom la Shafi'i yi wax gisuñu ne loolu saarif la wallahu taala alam léegi nag mu ne waaw ne qaala ashaabuna mu ne suñu mbokk yi nee nañu Shafi'i yi wal muraadu bin nahyi an axdi zufari az-zufri az-zufri wa sha'r dañuy yi zufur tamit fala yaqlimanna zufuran voilà az-zufru az-zufar az-zufru az mu ne suñu mbokk yi nee nañu li nga xam ne nag moom lañ jublu ci tere guñ tere nit ki di dagg weyam wa ak karawam mooy an nahy an izalati dhufr mooy nga ñëw lelli ko dagg ko moo xam da ko koo def ak li ñuy daggewe aw kasri wala nga damm ko aw xayri wala lépp loo xam ne daal day tax mooy liime bi ma doon wax jàpp sawe yi jël liñ koy liimee di ko liime ba muy wàññeeku loolu lépp ci la waaw góor a jigéen a ci yem nag attention de yi acte yi ñuy wax manoo ne ah man jigéen laa garaawul non yow ci ga waaw <laughs> jigéen ci waaw sawee yow bu ko laal sa karaw moom yow sa ajja ak umra ya lañ la naan wàññil waaye jigéen du watu de du watu ndel de gisoon nañ xadiis naa Ali bi bul zero non waaw léegi mooy tamit boo bëggee eh, yow ndaw si nanga mooy te du sa sa eh, ongle yeeg yooyu nga ciy laal dara waaw ba ni nga xam ne moom ngay ci après nga def sunnaay nag di dagg we ba nga bokk ñi nga xam ne ñoom ñooy pooselu ay we yàq seen bopp di yàq seen julleek seen yëpp seen jaamu yàlla yu bari ci loo xam ne di toppandoo ay actrice ay nit ñoo xamante ne nii xam leen ci boppam c'est dangereux waxatuma laa nag di leen jéem roy kenn xam loowu la ñooñu mu ne loolu loolu lépp la mu ne wal man'u min izalati bi xalqin aw taqsirin aw natfin aw ihraq mu ne nga dindi sa karaw mooy loolu moo xam nga wat ko wala nga wàññi ko ne moo man watuwuma complètement nelawuma ah. non damaa wàññi aw natfin wala nga buddi ko c'est la même aw ihraqin wala nga lakk waaw tii fer nag bu dee côté woowu lakk la ñuy def aw axdihi bin nawra aw ghayr zalik mooy papier épilatoire yi ngay jël taf ko ci xëcc comme la ñee doon def fattala ba'du <laughs> mooy loolu lépp nag ñoo yem mu ne wa sawaa'un moo yem tamit shaarul ibti muy karawu poqataan moom laag wa shaari bi kon loolu bu boobaa xam nga dañ lay wax ne bokk na ci sunanul fitra biñ koy gis que ne wat bokk na ci euh, ngëneel yi ak tamit ñi nga xam ne sopp nañ ko mooy bésu àjjuma ngay waajal yooyu lelli ak yooyu mooy yooyu noonu sunal yooyu nga koy def par àjjuma lu baax la waaw waajal ak euh, wat foqataan waaye bu boobaa yow doo ko def ah koy bàyyi voilà sharul ibiti mooy karaw o foqataan wa sharibi ak naanu yi mooy moustache walaa walaana ak naq war ras ak bopp wa ghayr zalika ak yu mel noon min shu'uri badanihi ci karaw yaramam gépp moom laa doon wax biir biig gannaaw geeg fépp waaw côté ca gannaaw mag fépp yooyu yëpp waaw et puis wuji déedéet alors que ren dee boo déedéet waaw kon mu ngi noonu wa ghayri dhalika min shu'ur badani waaw waaw akbar hmm? mu ne qaala Ibrahim al-Marwazi wa ghayruhu min ashaabina mu ne ah, Cheikh Serigne Ba Ibrahim al-Marwazi nee na rahimahullah ak keneen ku moom ci suñu mbokk yi ñun Shafi'i yi rahmatullah alayhim hukmu ajza'il badani kulliha hukmu ash-sha'ri wa dhafar mu ne nag li nga xamante ne mooy atte yeneen li nekk ci kar ci yaram bi lépp mooy atte bi karaw gi yor ak wey moo yow sa sa sa yaram bu ci laal benn karaw bu ci laal dara waaw wala ñu wax koo xam ne loxoom yi daa bari karaw wala biir bi wala feneen wala pooj yi wala nangam yooyu yëpp la ah. waaw mu ne loolu li koy wane mooy riwaay bi bi jàlloon fala yamassa min sha'rihi wa basharihi shay'a yoneen saa salaam foofu mu ne bu mu laal ci karawam waaye ci yaramam dara waaw léegi nag waa lan mooy xikma bi nekk ci ñuy tere nit ki bëgg tabaski mu laal lii imaamu Nawawi rahimahullah mu ne ah, qaala ashaabuna suñu mbokk yi Shaafi'i yi de rahmatullah nee na wal xikmatu fi nahyi an yabqa kaamil al ajzaa'i wala an yabqa waaw mooy waa des kaamil al ajzaa'i li yu'taqa ah, min an-naar wa qiila at-tashabbuh bil-muhrim qaala ashaabunaa haadhaa ghalat li'annahu laa ya'tazilu an-nisaa' wa laa yatruku at-tiib wal-libaas wa ghayra dhaalika mimmaa yatrukuhu al-muhrim mu ne nag suñu mbokk yi kon nee nañ sagesse bi ci nekk xëriñ péef bi tax ah ci dara bi mooy waa ji des nekk koo xam ne day mat sëkk waaw ay wàllam yépp lépp mat ngir ñu man koo euh, daldi daldi koy euh, affranchir ci safara daldi koy léppam la borom bi tabaaraka wa taala di goreel safara karawam léppam lépp mu matal sëkk léppam waaw mu ne loolu lañ wax mu ne am na nag ne parce bu ko defee ngir waa ji niru niru léeg yor nekk dans l'esprit que waa ji nga xam ne mooy muhrim ki nga xam ne moo armal di aj mu ne waaye lii suñu mbokk yi dañu ne hee eh, déedéet lii moom ak njuumte la lu tax parce que kii aj manoo niroolu ak moom ci yooyu parce que moom mu ngi noonu kii aj dañ koo tere muy jonjoog jigéen ñi alors que kii bëgg euh, nekk fii ci ndëkkëru wala nekk fee ci yamaama walla nekk madinatul munawwara la saakine abdol sar wala fu la neex ci monde bi te ayoo ah, kooku xatta xatta ci nekk Makka sax te aju dëkk Makka un mekk waa boo xam ne aju kooku ay naw laa ya'tazulu nisaa kooku du même bu bëggee arm euh, tabaski ñu ne ko yee eh, yow Makka nga dëkk mais ajoo mais da ngay bëgg tabaski ren bu laal sa karaw dara mais defu ko ngir di rururu la ñi aj ñi nga xam ne mu ngi leen di dégg di gis waaye bu génnee buntu këram gaayee ngir romb fees tal ku defu ko ngir nuru nuroog ñooñu ah. parce que ñooñu dañ leen a tere jonjoog jigéen ñi alors ko moom mii kenn terewu ko te tamit parfum gi ñu tere ñii di armal ak seen yére armaal yi moo xam góor ak jigéen jigéen lu ko neex sol moom mii kenn terewu ko bu ko neexee parfum ko kenn terewu ko wal ak façon yére yi nga xam ne ñoomin jamfut ñoomin jàllaabaat yooyu yëpp bu ko ci neex burnus bu ko ci neex sol alors que kii aj loolu dañ ko tere kon kooku nekkul ne c'est pour niru euh, niru la kooku ah. moom laa doon wax ne loolu beneen atte la boo xam ne ashari yoneen saa sallam moo ko wax bon amaan xikma bi bu njëkk bi li wax ne ngir waa ji mat cërum yépp buñ koy goreel ci ak euh, safara loolu lees mën a dégg la wallahu taala alam ci kaw noonu kon ci lañu jeexal li nga xam ne mooy suñu xadiis bi walillahi alhamdu euh, wal minna bon euh, am na benn affaire boo xam ne fan yëli laa ko bëggoon def mais dama ko fàtte woon ci tome bi ñu génnoon chapitre bi ñu génnoon parce que dañu gisoon benn xadis boo xam ne bon jotuñu ci woon euh, côté xadis boobu euh, jotuñu ko jot jotuñu ci woon a dugg niñ ci waroon ni nga xam ne noonu lañ ci bëgg woon a dugg waaw mooy xadis bi nga xam ne bon foog naa nañ ko def fii comme ça bala ma sama xel di ci génn si mooy chapitre trois cent deux trois cent trois hein hadis 1673 wa an abi mas'ud al-badri radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam naha an thamani al-kalbi wa mahri al-baghi wa hulwani al-kahin muttafaqun alayhi mooy Seydina Abu Mas'ud Uqba ibn ah, Amr al-Badri al-Ansari hmm? Euh, mooy dane woon yonent bari saa saam de tere na njëgal xaj mooy di jaay ab xaj xaalis bañ see am njëg wa mahrul ak can gi ñuy jox mooy tarif bi ngay fay prostituée bi jaaykatu boppam bi ngir àgg ci moom wa hulwaanil kaahin ah? ak li nga xamante ne mooy hulwaanul kaahin mais bon wala garaawul parce que euh, en fait Euh, dama foogoon ne xadis boobu non c'est bon xadis boobu defoon na en am daa ala bu buñ ci waxoon boo xam ne euh, jotuñu ci woon taxaw noonu moo tax ca biir bi ñuy def sara boobu mais garaawul <laughs> mooy bi euh, Abu Zubayr ne dañu laaj Seydina Jaabir dama laaj Seydina Jaabir an samanil sinnawar alkal mu ne zajara nabi sallallahu alayhi wasallam yonent bi alayhi salaam ak kalb mu ne yonent sallallahu alayhi wasallam daf ci jàjje voilà waaw boo woon nañ la bokk na ci nga xam ne dañ koo tere di jaay mooy muus léegi nag moom mooy masala boobu muus boobu parce que ñe <laughs> boobu laa foogoon ne dañ koo fàttoo mais garaawul hmm? wallahu taala alam laalul muus wala xaj la doon wax te waxoon nañ ci voilà sama xel dama ne woon noonu loolu dafa mel ni waxoon nañu lu jëm ci wàllu muus mais muus dañ la woon rek comme que da koo tere foofu mooy jaay muus di yar ay muus di ko jaay hmm? dañ koo tere hmm? Euh, parce que ñoom imaamu Nawawi da doon wax ne euh, li nga xam ne bu dee muusu kër yi la parce que moom daa jàpp ne yooyu yeneen saasam si na yooyu mu tere Seydina Jaabir na dañ koo dañ koo dañ koo jàjji ah loolu noonu yeneen saasam jàjji na ci jaay yooyu moom daa jàpp ne loolu kii la quoi waaw waaw ke Seydina Abu Zubayr dane sa'altu Jaabiran an samanil kalbi was sinawwar fa qala zajara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam dhalika waaw euh, sëriñ bi Seydina Jaabir ibn Abdullah waaw lan moo nekk ci njëgul xaj ak siiru mu ne loolu yeneen saa ko muus te mooy muus rek yeneen saa saam daf cee jàjj imaam nag rahimahullah ci Sharh al-Muhazzab dane jaay eh, li nga xam ne mooy mooy bu al mooy minhaj mooy bi ñu nekk Sahih Muslim bële mooy al al majmu'a voilà <laughs> moom dane ci foofu nag dane jaay muus yi nga xam ne mooy muusu kër yi loolu mën a nekk la ci loo xam ne ñun ci Shafi'i yi da amuñ ci wuti lu dul li nga xam ne al imaam al Baghawi moom la nettali eh, ci sharaawu Mukhtasarul Muzani jële ko ci Ibn al mu ne doolu daganul waaw mu ne loolu shaaz la baatil la mardu loolu <laughs> yéeme waaw mooy moom mais <laughs> doo mu baatil la mu ne loolu non seulement daa beru neen la lu ñuy delloo la li siiw ci suñu mazhab mooy ne loolu mën a nekk la mu ne ci loolu la jamaahirul ulama wax mu ne al imaam al qaadi Iyaad rahimahullah tooxal na ko jële ko ci jumhurul ulama mu ne imaam Ibnul Munzir dane moom moom kanta moom dane boroom xam-xam yi de daal dinañuy dëppoo que ne mën nañoo amum muus comme Abu Hurayra da ko amoon loolu du wax bi mu ne waaye war a xasa fii bay'ihi mooy boo xam-xam yëpp d'accord dañ ne am muus mën naa nekk waa léegi mu ne léegi nag ñu daal di permettre ci jaay ko kan Ibn Abbas ak Ibn Sirin ah kenn ki Ibn Abbas ma Abdallah Ibn Abbas radiyallahu anhu Ibn Sirin wa Muhammad Ibn Sirin ah radiyallahu anil jami' wal Hakam mooy Ibn Utayba wa Hammad ah eh, ak Malik ak Ath-Thawri ak Ash-Shafi'i ak Ahmad hmm, ak Ishaq ak Abu Hanifa wasairu ashaabi ra'yi ak mbooleem waa ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xamu Irak yi fokk Irak mu ne waaye nag a am na nag mbooloo boo xam ne dañ ne dañ ko tere ah. mu ne bokk na ci Abu Hurayra mooy di jaay xaj muus dañ koo tere voilà ak Mujaahid ak Taawus ak Jaabir ibn Zayd léegi rek radiyallahu anhu imaam kon Ibnul Munzir mu ne bu dee ne ne xadiis biñ ciy nettali ah Euh, ci yonent bi alayhi salaam ne jaay moom jaay muus neen la hmm? ah jaay day tere jaay muus boobu day tere jaay muus bu boobaa kon jaay bi moom day neen malgré ñi ma fi wax nii mooy mooy boo seetloo euh, mooy euh, al mazahibul arba'a seen kilifa yi imaamu Abu Hanifa imaamu Malik imaamu Shafi'i imaamu Ahmad ñoom ñépp nee la. Ishaq ñoo ñëpp nee na la ñoom ak ñeneen en dehors ñoom que ni ñoom nee nañ loolu possible la mooy muusu kër yi jaay leen na nekk mais mu ne mu nettali ne ñii la nag nee nañ ah Seydina bu Hurayra waxul lool de d'accordul ci lool ñoom dañoo tere kuy jaay muus ak Mujaahid ñoom Taawus ak Jaabir moo tax loolu ijmaa ah bu leen foog ne ñeenti njiir yi daje rek ñu ne loolu moo ijmaa non non non ijmaa fan <laughs> léegi nag imaam Ibnul Munzir moom daal di lan mooy position am mu daal di. conditionné position am ne bu dee ne mooy hadis bi ne yeneen saasam da da cee jaaj ji tere ko bu dee loolu sax na kon nag jaay bi moom dafa neen waaw malgré ñi wax lële lépp mooy jaay bi moom manula baax waaw wa illa bu dee nag hadis ba wérul fa jaayis lu mën a nekk la comme li ñu wax lële waaye nag mbir mi mooy <laughs> ñoom Seydina Abu Hurayra ak ñooñu seen ak ñi ànd ak ñoom ñoom Mujaahid ak Taawus mais hadis Seydina Jaabir bii lañ ci te bi ci Sahih Imaam Muslim la nekk kon loolu dañ naan imaam Ibnul Munzir lii mooy far nekk masaba mooy ne kon jaay boobu baatul parce que si na war moom muus la waaw kantaa def différence entre bu kër géej bi loolu loolu moom feeñul voilà waaw waaw kon loolu la waaw <laughs> eh, eh, eh, te man li ma ci gën a jaaxal mooy imaam an bi muy ne bi muy nettali lii dane Euh, euh, euh, waxtaja man manaahu bi hadith abi zubayr qaala sa'altu jaabir ala thamanil kalbi wa sinnawar fa qaala zajara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam zalik rawahu muslim mu ne ñi tere te moom lañ la wax léegi ñoom fi ñu teg seen wax mooy hadith sayna jaabir bi nga xam ne abu zubayr li sëriñ ñoom imaam malik ba ñoom al yi ak ñooñu <laughs> rahmatullah ala al-jami' al-makki muhammad ibn tadrus ah moom moo laaj sayna jaabir mu ne ñoom foofu lañ tego ci njëgalu xaj ak muus mu ne yonent saa sam daf cee jàjj imam an-Nawawi lan la mooy nan la mën a waxe lii ba pare mu ne ki nga xamante ne nii ñoom ci seen bokk Ibn al-Qas que li mu wax ne la yajuz lool mu wax wa hadha shazun batilun mardu lu beru la lu neen la lu ñuy delloo la man loolu jaaxal na ma ba pare mu ne qaala imam Nawawi mu ne wax taj ashaabuna yani Shafi'iyya bi na tahir muntafaun bihi wa wujida fihi jami'u shurutil bay' bil khiyar fa jaza bay'u kal himar wal baghl ñoom ñoom ñoom <laughs> ñoom moom li mooy mu ngi am texte boo xamante ne ki mu nekk ci seen mbokk yi li wax batil shag batil mardu abdullah kooku moom nee na la moom moom ab texte ab hadith la layee kanta moom lan lan laye moom lan la wax lan la wax moom mu ne taa ah, ñun suñu mbokk yi saafiyee yi ñun li ñu laye mooy lan que ne muus daa laab <laughs> ba pare mun tawoon bii dañ ciy jariñoo te dañ nañ ci moom lépp luy charti euh, albayon bil xayaar mooy jënd loo xamante ne di jënd ci loo xam ne mën ngaa tànn jënd loo euh, voilà mooy ci ruuti jënd jaay yi day nekk na ci moom mat na ci moom comme mbaam ak li nga xam ne berkelle kon mu moom mu moom mu ngi dàq waxu kee ka xam ne moom ci texte la ko teg indi moom loo xam ne ci wàllu xiyaas lañ ko teg mooy ci wàllu xel ak <laughs> waaw trouvé nañ lii loolu la comprendre wul man <laughs> pourquoi al imam an-Nawawi wax loolu waaw kon loolu dañ naan de toute façon li gën dëgër mooy li ñuy wax ñoom Seydina Abu Hurayra fuuf ñoo ànd ak hadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam zajara waaw hadith bi moom wér na parce saa imaam muslim imaam ah, ah, ah, ibnul mundir xam naa mi nett mbir da koo seetluwul waaw kene bu dee ne tere googu ñu naan yoneen saa saba ko tere bu dee am na kon nag njaay mi dafa neena njaay moom manula baax waaw bu dee nag wérul kon fa zaaka kon boog ñoom si li ñu wax loolu la waaye gis nañ ne hadith mu sahih imaam muslim waaw <laughs> waaw Allahu akbar ah, waaw kon loolu la quoi ah bon moom nag fexe na indi naan <laughs> moom moom moom eh, eh, ñoom dañu mooy xam nga ñoom dañu ne eh, zajara boobu mooy sinna war mooy bu wax sii bi quoi muus bi nga xam ne ci mbedd ci àll bi lay ne waaw loolu la yonent bi saa saam tere ndax amul benn njariñ buñ ciy def waaw ba ba mu ne ba mu des ci wàll woo xam ne wu néew la boo xam ne ci suñu mbokk yi ñu naan ñi nga xam ne dañ naan man nañ ko lekk te loolu dëgërul <laughs> waaw mu ne deux bi ñuy tontooñee mooy euh, nax yu tanzih la mooy tere goo xam ne dañ koo sip la rek waaw waaw kon nag euh, loolu mais dañ naan loolu lépp ah ah loolu problème bu rëy la mooy de toute façon hadis bi wér na même sa imam muslim hmm? te si na war dara la nekkul mooy muus jeex na waaw loolu lay wane ne loolu dëgërul waaw loolu dara lii dëgër mooy li ñoom Seydina wa Mawlana Abu Hurayra daal wax ak ñi ànd ak moom